a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajimi bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi wattaabiciin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini annahu almaysuur aljuz'u thaani kon insha allahu taala ñu ñëwaat ci téere grammaire bi tey suñu cours ñu nekk ci nim toftalee téere bi ñu war a gis cours treize al mubtada'u wal xabaru bayna qawsayni awil jumlatul ismiya tey nag mubtada xabar phrase nominale gisoon nañu ko ca tomb njëkk ba mais tey moom ah yaatu na yaatu na yaatu na masha allah dugal na ci lu bari damay ragal sax est-ce que dinañ ko mën a jeexal ci benn jataay surtout ne balaa loolu war nañu lan comme ni ñu nekkee suñu daydan suñu aada mooy lan mooy na dañoo war a corriger exercice yi nga xam ne moo aju woon ci alfin al fi'lul mudari'ul majzum waaye al jawazimu li fi'layni nga xam ne al fi'lul mudari'ul majzum yi nga xam ne ñaari verbe bu ñaari jëf lay jazam tamarin dan bi ñuy bu njëkk bi dane dan in fil makaanil xaali wanta bi ila taxayuraati fi aaxiril afaal dan tegal looy teg mu ne la in defal in dugalal in fil makaanil xaali ci bërëb bi nga xamante ne nii dafa wéet wanta bi te na nga bàyyi xel ila taxayuraati fi aaxiril afaal loolu nag mooy la mooy fin yi changement yi yi war a opérer wu yaa koy def de yaay opérer changement yi moom yaa leen yi ci war a soppeeku yaa leen di soppi phrase yi boo fàttale ko in mooy pointé bu njëkk bi foofu nga waroon def in entre parenthèse bayna qawsayni ta'budu allaha entre parenthèse tafuzu bi ridaahu boobu boo dugalee in bi da nga naan ñu ngi corriger de in ta'bud in ta'bud mais comme que dafa am ta'bud allah ne fa ñaari sukkoon duñ daje kon sukkoonu daal bi ta'bud dañ koy def kasra comme ni ñu ko jàgge woon in ta'budillaaha in ta'budillaaha tafuz bi ridaahu tafuz bi tafuz ngay in ta'budillaaha tafuz bi ridaahu boo jaamoo yàlla de nga charte bi tafus bi ridaahu di nga di nga di nga di nga di nga texe hein di nga gañe li nga am lanam yërmandeem ngërëmam di nga ko am euh, beneen phrase bi mu pointé defal in ci kanam na say ni bayna qawsayni na boobu nga war a changer bu dee war nañ ko changer alqur'ana wa bay na bayna qawsayni yahfazuunahu wa bayna qawsayni yarhamuhumullahu loolu mooy lan in da bu bu kon nag ñu ngi corrigé nii da nga naan in yadrusul qur'ana in yadrusu nuun ba ngay dindi ndax in jawaazim ja ci jawaazim yi la bokk jaazim la bu duggee day dindi affaire bi nga ne kon in yadrusul yadrusu al qur'ana in yadrusul quraana wa yaxfaduuhu wa yaxfaduunahu bi nuun bi ngay dindi wa yaxfaduuhu ngay wax in yadrusul quraana wa yaxfu wa yaxfaduuhu yarxamhum yarxamhumullahu yarxam xam nga yarxamuhumu la yarxamuhumullahu moo nekkoon bayna qawsayni leen rek miim ba mu bi sukkoon nga koy def yarxamhum yarhamhumullahu in in yadrusul qur'aana bu ñu jàngee alxuraan de wa yaxfaduuhu te ñu mokkal ko de yarhamhumullahu buur yàlla dina leen yërëm subhaanahu bi ci tegu woon benn exercice bi mu ne udbut xarakata ma lawnuhu ahmaru udbut takkal xarakata li nga xamante ne moom dafa nekk en mooy maasal li nekk en rouge lii la woon ay yaxar faa bi tegu ci faa boobu nga waroon a maas minal qur'aan nuun bi nuun bi nga waroon a maas tamit taqra hamza bi nga xam ne ci kaw alif la nekk tamit nga war ko maas tu ja raa bi tegu ci raa bi da ko waroon a maas alay haa bi tegu ci moom nga waroon a maas mooy bépp xaraf xaraf boo mën a jàngit alxuraan rek dinañ la fay ci xaraf boobee nga ne lan léegi nag ñu ngi koy maas ayya xarfin ayya xarfin kon faa bi fin minal qur'ani taqra taqra sukkoon def ayya xarfin minal qur'ani taqra tu jar tu jar sukkoon foofu alayhi ay xarfin min alqur'ani taqra tujar alayhi bépp xaraf boo jàng ci alxuraan rek dinañ la fay ci xaraf boobee bi ci tegu maa beneen phrase bi tata tataalla miim bi tegu ci fi siga raa bi tegu ci yan fa ayn bi ak kaaf bi taqaloo tegu ci filki ba raa bi tegu ci dañ ko waroon léegi ñu koy mas danga naan maa tataallam maa tata'allam fi sigari fi sigari yan yanfa' ayn bi sukkoon nga fay def yanfa'ka ndax maalan la maa dafa bokk ci ja waa zimi maa tata'allam fi sigari yanfa'ka fil kibari loo jàng bi nga nekkee gone rek boo màggee boo nekkee mag mu daldi lay jariñ bi ci tegu man yastaghfi raa bi tegu ci raa boobu dañ koo ramaas ra baa bi am shadda ak haa bi tegu ci danga leen a ramaas ñoom ñaar yaa fi raa bi tegu ci lahu raa boobu dañ koo ramaas léegi ñu ngi koy maas nii nga ne man yastaghfiril man yastaghfir boobu man ndax amul ra rabba bi ci tegu dama foog dafa am shadda man yastaghfir rabbahu yaghfir lahu man yastaghfir képp ku sàkku njéggal istighfar rabbahu bor ci boroomam yaghfir dina ko jéggal lahu ñeel ko mooy boroomam dina ko jéggal bi ci tegu man ya bii ayn bi tegu ci ayn lañ maroon a maas hadal bi ayn tegu ci ayn boobu dañ ko war a maas fi suu xaaf bi tegu ci ab laaj la xaaf boobu dañ ko waroon maas mooy kan mooy jaay marchandise mii nii ci ci marché bi bu boobaa nag naan man yabi'u bul juum de jàpp ne man bii ndax man bii <laughs> du kële de du du du du du jaasim bi nga gisoon sànq déedéet man bi moom du du du lool lay lay lay jouer moom lool du rôlam <laughs> moo tax danga naan man yabi'u man yabi'u ana kan mooy mooy jaay hadha al mataa bile marchandise fi suuqi ndax yow lenn sax man na la ko woon ndax man biñ gisoon dañ ne woon moom il faut mu am lan il moom day jazam ñaari verbe ñaari fi'l waaye ak condition que nag verbe yooyu ñu am lan maanaay maanaay charte te fii du maanaay charte lii laaj la kon man yabi'u hadha al mataa fi suuqi léegi nag ñu ñëw ci beneen exercice mu ne woon anchi salaasa jumalin fiha jawazimu li fi'layni mukhtalifa tun defaral anchi defaral salaasa jumalin trois phrases fiha ca phrase yooyee jawazimu li fi'layni jawazim yoo xam ne pour ñaari verbe la waaye nag mukhtalifa jawazim yooyu boo ci utiliser bu ma la utiliser waatal bi ci tegu léegi ñu ñëw nga ne nañ jël man nga ne nga ne waa man léegi man loo ci wax nañ jël man nga ne nañ jël man man mooy lan wax ma lu muy tekki d'abord mooy celui qui ki nga xam ne wax nañ la nag il faut mu am xam nga gis nañ man sànq boo xam ne moom amul woon moom doxul woon ndax amul ndax laajte la woon il faut mu am sensu charte ma ne la man yaxfaz darsahu man yaxfaz képp ku mokkal darsahu de kiiwam nu mu tudd euh, dars mooy kuuram mooy leçon wam hein yaxruju min al fasli man yahfaz darsahu képp ku mokkal kiiwam rek leçon wam rek comme maître bi ne leen yaxruj minal fasli man day man day génn classe gi mooy mën na wàcc dem yoonam man na génn loolu xam nga mooy ne pour ma mën a génn ku bëgg a génn nooy def il faut ma mokkal kon man yahfaz darsa wala man yahfazid darsa yaxruj minal fasli wala yarji ila ila ila baytihi man yahfaz darsa man yahfaz vi ad darsa ndax ñaari sukkoon yahfaz ak ad darsa man yahfaz darsa yarji ila baytihi képp ku mokkal leçon bi rek mën a dellu këram ñu ne la benn ngo kon bu mu indilati miin dese nga ñaar ma Ah, in nañ jël in ma ne waa indil in ma ne in comme verbe at'ama yut'imu mooy joxe na ñam wala nañ jël ta'ama mooy lekk na man yat'am képp ku lekk rek yàq buur dina màgg mu lool mooy lan ku dul lekk non pas man in in yat ma in yatam yakbur ndax in la ñoo woon in mel ni danga ma ne mais man de sama sama gone gi daal moom moom dafa yooy man ragal naa ci mbiram nga ne ma médecin bi na ma in yatam bu lekkee buy lekk rek bu dee day lekk rek yàq buur dina génn ci xiibon gi dina màgg te dina am bon santé après in yataan kon pour mu màgg lu nga il mu lekk bu lekkul ku dul lekk da ngay lan da ngay wékkeeku li cheikh bi di wax waaw danga fiy jóge léegi kon am nañ deux yooyu nga ne ma indil ma beneen ma la nañ jël ay nama ma ne ay nama ay nama yajlis ay nama yajlis ha yudrab waa jii de man jaaxal na ma ay nama yaj yajlis bu la neexee tam nga def xaytuma yajlis rek yudrab xaytuma yejlis fu mu man di toog rek yudrab gaa yi duma ko ko waa moom <laughs> ñaar yooyu yejlis yudrab na xaytuma léegi pare nañ ci anchi salaasa jumalin jawaazim li fi'layni na ma yejlis yudrab léegi inrab la enrib ma law no ahmar inrabal li nekk en rouge inrab bi alquran la woon ba ba'd a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuxfuuhu yuhaasibkum bihi Allah tubdu te bu ngeen feeñalee li nekk ci seen biir wala ngeen nëbb ko yàlla dina leen ci isaab ci loolee subhaanahu wa ta'aala tubdu ma moo ci newoon en rouge ak tuxfuhu yuhasibukum tubdu fi'lu mudari'un majzumun bi hadfi an nuuni ndax jasam waxoon nañ la soit bi sukun wala bi hadfi nuuni tubdu na la woon in dugg ñu ne in tubdu kon fi tubdu fi'lu mudari'un majzumun bi hadfi annuuni léegi waaw bi mooy tuddu waaw boobu ci duu bi damirun mabniyun fi mahalli rafin wa huwa fa wa huwa fa'il waaw boobu damirun mabniyun fi mahalli rafin wa huwa fa'il mooy sujet bi damir mabni la dafa nekk foo xam ne lañ ko waroon a rafaata mooy kii bi maa maa ci lan la woon ismu mawsul la mais fii lan la ismu mawsul la waaye lan la ndax fii bul ne jaazim la de mukk déedéet loolu boo ko defee rek dangay juum maa bi ismu mawsul ngay wax wa huwa maf'ul maf'ulun bihi la en même temps moom lan la ñuy feeñal maa li nga xam ne kon maa fii maf'ulun bihi la piège la woon ndax boo ne woon maam jaazim rek dóor nga sa bopp ci karo yi ndax in tubdu lan ngeen di lan ngeen di feeñal maa li nga xamante ni nii ndax wama tafalu min xayrin maa boobu jaazim la woon maa tafalu gis nga maa bi dafa lan day jiitu la fi'l bi alors que fii in moo fa nekk in bi moo tax in tubdoo lan lañuy feeñ bu ñu feeñalee maa ismu mawsul te moom euh, nu mu tuddati euh, mooy maf'ulun bihi xam nga loolu moom gisoon nañu ko al ismul mawsul loolu moom gisoon nañu ko te tamit defoon na defoon na ci benn nu mu tuddati euh, fin ba mooy fin kii bi ñu weesu nii tom ba tom ñu mujjee jeexal defoon na ci tamit ay affaire yoo xamante ne nii yooyu yoo xamante ne nii dañoo nekkoon yuy récapitulatif ci al ismul mawsul léegi bi ci tegu mooy tux fuuhu léegi tux fuuhu ma ne ah mais léegi tux moom lan la ma ne tux fuuhu fi'lu mudaari' la tuxfuunahu la woon in bële moo tax aw in tubdu aw tuxfuuhu nga ne fi'lu mudaari'un majzuumun bi hadfin nooni wal waawu waaw boobu tuxfu bi xëcc faa bi damirun mabniyun fi mahalli raf'i wa huwa fa'il damir ah damir la boo xam ne mabni damir moom de toute façon il toujours mabni te moom fa'il moom mooy fa'il bi mooy sujet bi hu tuxfu lan lañuy ñuy nëbb hu moom kon damir la moom hu bi damir la mabniyun fii am na lu ma fàtte woon maa bi bi ma nee maa maf'ulun bihi fii mahallin nasbi walla fii mahallin nasbi ndax maf'ulun bihi la léegi ñu ñëwaat ci suñu hu bi hu damirun mabniyun fii moom mooy bi bihi la fii mahallin nasbi moom mooy bi bihi maf'ulun bihi wa huwa fii maxalli fii maxalli an nasbi yoo xam dañ ko waroon a nasab ndax maf'ulun bihi dañ koy nasab léegi yuhaasib yuhaasibukum danga naan yuhaasib yem foofu yuhaasib fi'lu mudaari'un majzumun bi as-sukuni yuhaasib fi'lun ma majzun bi sukuni kum yuhasibukum kum lan la moom moom moo nekk lan mooy maf'ulun bihi bi yuhasib kan la yàlla di di di di xisaab ah kum mooy yéen yàlla kañ lay xisaab mooy yéen loolu mooy nekkoon kii bi ta moom danga naan fii li nas bi ndax maf'ulun bihi fii mahalli an nas bi ndax lan maf'ulun bihi dañu koy lan dañu koy nasa léegi loolu moo doon exercice yi euh, daa mu des beneen bi beneen bi moom ab xadiis la woon moom lañuy al musalsal bil awwaliya irhamu mu ne irhamu yërëm leen man fi ardi ñi nekk ci suuf moo xam nit moo xam bàyyi mu moo xam la mu doon yarhamukum dina leen yërëm de bu ngeen ko defee man ki nga xamante ne nii wala ñi nga xamante ne nii fi sama ñoo nekk ci asamaan bu ngeen yërëmee waa suuf <laughs> waa asamaan yërëm leen malaaka yi nekk asamaan yërëm leen waaye yàlla mi féete ñépp kaw te yéegul tamit ah daldi leen yërëm ku bëgg ñu yërëm ko dafay yërëm ñi muy dundal ku koo xam ne nag moom bëggul ñu yërëm ko moom ah moom it day def lu tax kenn du ko yërëm rek ah eh, kum bi kum bi dama fàtte woon wax kum damir la damir la moom damir muttasil la dang naan damirun muttasilun mabniyun fi mahalli raf fi mahalli nasbi huwa maf'ulun bihi la maf'ulun bihi damirun mabniyun fi mahalli an kon irhamu man fi sama man fil ardi yarhamukum man fi sama irhamu nga ne irhamu kon fi'lu lan la amrin damay digle irhamu fi'lu amr moom lan la woon moom de toute façon mabni la saa su ne fi'lu amr moom moom ci mabni la bokk kon nga ne fi'lu amrin mabniyun léegi nag ana ana fa'il bi ndax il faut mu am fa'il mooy booy booy kii i'rab xam nga fi'lul amri mabni la mais ana fa'il bi nga ne waaw bi mooy miim bi miim bi mu waaw boobu di ko ci mu wal waawu damirun mabniyun wa huwa fa'il man ismu ishaara manaan ismu ishaara ismul mawsul ismu mawsul comme man ak maa ñoo ismu ishaara mooy alladhi wak yooyu euh, nu mu tuddati euh, man ismu mawsul la waaye fii lan la wa wa ismu mawsul wa maf'ulun bihi ndax moom maf'ulun bihi la kan lañuy yërëm man ñi nga xam ne la arde kon man maf'ulun bihi la fii mahalli maf'ulun ndax ismu mawsul lan la moom mabni la fii mahalli dafa nekk ci palaasu a an nas bi dañ koo waroon a nasab ndax maf'ulun bihi maf'ulun bihi dañ koo war a nasab mais comme que moom ismul mawsuul la ah bu boobaa nag kenn bu ko mën a nasab loolu moo tax que nasabuñ ko mais ci yoon dañu ko waroon a nasab ndax moom ismu mawsuul la ndax ay ismu ismu ismu ma loolu la moom it mais du woon moom ay hada hadihi set pronom yooyu nga xam ne damay décrire disque de euh, démontrer benn affaire lii ñoom ñooy ismul ishaara léegi kon yarhamkum yarhamkum irhamu man fil ardi yarhamkum bu boobaa irham dangay am lan yarhamkum fi'lun mudari'un majzumun bisukuni yarham kum bi damirun muttasilun o moom lan la maf'ulun bihi damirun muttasilun mabniyun fi mahalli an nasbi wa huwa maf'ulun bihi wala nga ne kum maf'ulun bihi damirun muttasilun damirun mabni muttasilun mabniyun fi mahalli nasbi nasbi lan maf'ulun bihi man man bii nag moom fa'ilun la fa'il la ismu mawsul waaye fa'ilun fii mahalli man ismu ishaara ismu ishaara waxoon nañ la mag mabni la fii mahalli yi dañ ko waroon a rafa wa fa'il te moom mooy fa'il kan moo yërëme man loolu moo nekkoon exercice yi gis nga ni mu xawee gudd ñoom xaw na gudd léegi nag ñu ñëw ndax presque jëlal nañu xaaju heure bien ah. moo tax sax ma doon wax naan boo mayul al mubtada teg ci moom liñ ko kii dafay yaatu euh, xam naa nañ ci dem rek bu nari déborder ñu yem foofu ba beneen yoon ñu àggale ko kon suñu cours tey treizième cours al mubtada'u wal xabaru bayna qawsayni awil jumlatul ismiya al mubtada'u mu ne day définir al mubtada'u nuqtataani huwa al musnadu ilayhi fil jumlatil ismiya lii waxoon nañ ko ba ñuy gis bañ naan al musnad ilayhi ak al musnid ak musnad ak yooyu musnad ilayhi ak yooyu al musnad ilayhi mooy li nga xamante ni ci moom la ñuy wéeru mooy li nga xam ne presque mooy colonne vertébrale bi fii jumlatil ismiya ci jumla ismiya mooy li nga xam ne manula ñàkk ci jumla ismiya mubtada huwa al musnadu ilayhi mooy li nga xam ne moom la ñuy wéeru as sanadu wa sanadul ixbaaru an tariqi mais loolu ci lan la ci xadiis matnin di la daa fariq wa sanadu sanad mooy li ñuy comme chaîne rek xam nga chaîne de transmission dañuy jële ci kenn ba ka nga xamante ne mooy moo wax wax ja loolu xam ne dalay delloo fa nga war a wéeru ngir wax ji am fu mu tegu al ixbaaru mooy xabaar informé an tariqi ci aw yoon matnin bu ma nee matn texte baa ngi mais ki wax wax ji man bu ma dundul ak moom masuma koo gis dégguma ko cassette yooyu amul woon c'est sûr que kon sama wax ji dama ko war a jële ci ay intermédiaire intermédiaire yooyu nag ba ca ñuy dem ba ki wax wax ji lool lañ naan as-sanadu al mooy ki nga xamante ni ci moom lañuy ñuy wéeru fil jumlatil ismiya mooy colonne vertébrale bi li man nga ñàkk ci jumla ismiya jumla ismiya mooy phrase nominale loolu mooy mubtada te mooy nekk tur bu njëkk bi léeg-léeg nag comme niñ koy gise fii xam nga liñ jotoon a gis ci tome 1 bi mooy mubtada moom ci kanam rek lay nekk léegi nag di nga gis ne affaire boobu noonu loolu début woon mais ñu ngi dugg ci les choses les plus sérieuses lële sax c'était sérieux mais nag <laughs> mooy ya nga jàppoon c'est bien mais nag yokkaat ci yeneen information yu bees maalumaat mu ne na mubtara ba léegi ismun marfu' moom day nekk tur yiñ koy ràññeewe day nekk ismun marfu'un tur lay nekk boo xam ne dañ koy rafaa ba léegi ñu ngi ci mubtada du goguñ ci xala moom mooy li man da ñàkk li nga xamante ne nii mooy li man da ñàkk ci lan al jumla waaye tamit moom mooy li nga xamante ne nii mubtada ak xabar mooy li nga xamante ne nii moom par day am lan day nekk ismun tur boo xam ne marfu'un bu ñu rafaa la mu ne exemple at tilmiidu mujtahidun at tilmiidu élève bi mujtahidun muy góorgóorlu ana mubtada bi waxoon nañ da mooy nekk ci kanam ak tilmizu ismun marfuun tilmizu zu dañ koo rafaa loolu benn mbir la beneen affaire ab ab après ismun marfuun bi nga xam ne moom la mubtada war a doon mu ne laa budda an yakuna maarifatan laa budda manula ñàkk an mu nekk mubtada moom maarifatan mu nekk loo xam ne lu ñu xam la fàttarakul al maarifatu wan nakira an nakiratu wal maarifa gisoon nañ leen définir et le définir il faut nag moom mu nekk luñ définir lu ñu xam laa budda an mooy al mubtada'u maarifatan mu nekk loo xam ne maarifa la lu ñu xam la mu ne yi ñu xam nag comme nañu ko waxe woon yii la ad damairu mooy pronom personnel yi damir yi ñoom xam nañ leen al alamu mooy ismul alam lañ koy wax ismu alam mooy li ñu naan prénom yow noo tudd nga ne ma Christelle yow noo tudd nga ne ma Ayman yow noo tudd nga ne ma ngóor jigéen ngóor jigaan bokk ngóor jigaan ngóor jigaan seet nga ne ma ngóor jigaan loolu tur léegi yow noo tudd nga ne ma ma paate loolu lañ naan prénom léegi loolu mooy alam walla France Pologne Autriche Groenland saara loolu ay tur la yoo xamante ne nii tur dëkk lañ ne tamit alam lañu war xoox njàmmi ndaar yooyu yépp ay tur la alam lañu turu dëkk lañu mais yu ñu xam lañ ak asmaul ishaara mooy ismu ishaara yi ma doon wax sànq pronom démonstratif yi comme bu ma nee lii de hada rajulun léeg-léeg góor la mooy loolu même rajulun bu dee nakira la xam nañ ko ndax joxoñ naa ko ne kii de góor la hadihi lawhatun lii de ab àlluwa la tey xam nañ bi tax may wax ismu ishaara ak al asmaa'ul mawsuula al asmaa'ul ishaara ak al asmaa'u asmaa'ul ishaara ak al mawsuula mooy yi gisoon sànq comme ay man ak ma ak ay allazi yooyu pronom relatif ak al mu'arrafu bi àll yii yépp ay maarifa lañ yoo xam ne xamoon nañ ko mooy yu définir yuñ définir al mu'arrafu bi al ak yi nga xam ne dafa am dañ leen définir ndax al moo nekk seen kanam ndax al waxoon nañ la bu ma amee baytun baytun c'est indéfini ba bëggoo def défini damay def al laay dugal al baytu ak tamit al mudaafu ila maarifa yii yépp gisoon nañu ko ci bi ñuy gis al maarifatu wan nakiratu ak al mudaafu ila maarifa loo xam ne dañ koo idaafaal dañ koo annexé ci loo xam ne lu ñu xam la léegi nag mu ñëwoon la ci exemple yooyu kon dala ne ismu kii mubtada foo jaar day nekk loo xam ne mu'arraf la dañ koy xam il faut mu nekk lu ñu xam maarifatan il faut mu nekk maarifa loo xam ne dañ koy xam c'est défini mu ne exemple bu dee tur la mooy alam tur comme yuusufu mujtahidun yuusufu ku ñu xam la bu ma nee yuusufu rek ku tuddul yuusuf moom yow de toute façon bokkoo rawatina bu ma nee yuusufu Jóob boobu ginnaa leer yuusufu alam la tur la bu ñu xam mujtahidun bu ma ñëwee ci école classe boo xam ne kenn rek dafa tudd yuusuf ma taxaw ne yuusufu mujtahidun yuusufu de ku góorgóorlu la mooy nit ñeneen xam nañ ne waxu baax ñoom yuusuf rek xam moom laa nga gis ne yuusufu kon mubtada la maarifa la te yuusufu léegi exemple damaa ir damir yi mooy huwa comme bu ma dindoon yusuf def huwa mujtahidun huwa bu ma nee huwa moom de moom mi may wax xam nañ ki may wax comme ma ne yuusufu ma ne huwa moom de góor góorgóorlu la ku góor la huwa rek léegi ismu comme euh, nu mu tudd ismu ishaara yi hada comme ni moo hada rajulun hada kitaabun lii di ab téere la téere même bu dee c'est kitaabun laa wax hada bi tax na mu leer mu'arraf bi al comme bu ma nee al baytu asar al ah non al baytu jamilun kër gi de dafa rafet bi ma nee al bayt rek lañ xam ne la maison la waxuma une maison léegi al mu al mu'arraf al mudaafu ila maarifatin comme bu ma nee kitaabun naxwi exemple kitaabun naxwi mufiidun kitaabun naxwi an naxwi la grammaire kitaabu téere téereb grammaire bi am ne kon mu'arraf dafa nekk mudaaf lu ñu annexe ila maarifa lu ñu xam muy comme laa am naxu la grammaire xam nañu ko naxu ñu def kitaabu kitaabu kon lan la mubtada la hada bële ci kitaabun tamit hada lan la mubtada la léegi nag pare nañ ci mubtada kon mubtada lan la mooy li nga xam ne man de ñàkk ci jumla ismiya jumla ismiya mooy phrase boo xam ne tur la commencé tur bu njëkk boobu moom lañ naan mubtada mooy al musnadu ilayhi te moom ismun marfon dañ koy rafaa te il faut mu nekk moo maarifa ci façon maarifa yi nekk yépp lu ñu xam léegi nag mu ñëw ci alxabaru mu ne la alxabaru nuqtataani huwa al musnadu fi l jumlati al ismiya wa bihi yatimmu al kalaam mu ne nag al kii alxabar mooy al li nga xam ne moom dañ koy xam nga al musnadu yi ak al musnadu al mooy ki nga xamante ne ni moom mooy complété lan lay complété al musnadu ilayhi mooy mooy kële nu mu tuddati mubtada nga xam ne moom ci moom la ñuy dellu la ñuy wéeru bii nag dañu koy wéer moom la ñuy wéer mais bokkul ak mubtada ndax mubtada ndax moom moo tax mu ne la moom day complété wa bihi te ci moom moom la ñuy wéer fil jumlatil ismiya ci phrase boo xamante ne phrase nominale la wa bihi te ci moom xabar yatimul kalaamul ci la wax ji di mate kon moom la day mottali kon moom du colonne vertébrale mais day mottali defaru kër ba mu baax nii après peinture beeg yooyu da koy gën a rafetal ak wis bi yooyu yëpp da koy gën a rafetal mais mais nag bii sax ginaa garaaw ci kër ginnaa garaaw peinture ak yooyu ndax même bu dee moom moom bokkul ak comme mubtada mais nag mooy mbir mi balaa mat il faut mu am wa bihi moo tax te ci xabar musnad boobu nga xam ne moom dañ koy delloo mais ci bokkul ak musnadu ilayhi musnadu ilayhi mooy mubtada musnad nag mooy xabaar ci moom nag xabaar ci la nag wax ji nag di di leere di di di mate wa bii ci moom yatim mu lay mate alkalaamu wax ji loolu mooy lan exemple albaytu exemple bi moo albaytu jamilu bu ma nee albaytu kër gi ki may déglu wax naa ko li ma ko wax voilà c'est albaytu xam na ni léegi kër gii laay wax cette maison la maison mais ba léegi moom xamagul lan laa jublu ci bi ma ko nee la kër gi xam na bi ma nee ko kër gii kër gii laa ko wax léegi moom mu taxaw di ma xaar léegi nag pour sama wax ji mat dama ciy dugal li ma koy matal noonu nag moom lañ naan musnad moom lañ naan xabar jamilun dafa rafet bu ko defee wax ji mat na mais bu ma nee albaytu rek taxaw loolu mat ji wax ji matagul mu ne la nag xabar ba léegi moom day nekk ismun mufradun day nekk lan ismun mufradun kaay nag ma wan la mu ne naa la wan quatre particularités yoo xam ne xabar da koy am xam nga mubtada ñaar rek la la waxoon ismun marfu'un lay doon ak tamit il faut mu nekk lu ñu xam an la budda nekku na ma xabar nag mu ne la moo am na ñeenti affaire boo xam ne da koy doon soit yoo xam ne mën na ko mën naa doon benn ci yii nii mooy mën nañu nekk xabar ismun mufradun mu ne mufradun almuraadu huna maa laysa jumlatan wala shibhan bil jumla mu ne al ismun tur doon mufradun boo xam ne benn lay doon li mu jublu nee na nag mu ne almuraadu huna li ñuy sublu fii ci mufrad maa sa jumlatan loo xam ne du frase xabar xam nga waxoon nañ la bi ñuy gis xabar euh, yoo xamante ne xabar yoo xam ne ca tom bu njëkk ba xabar yoo xam ne ñoom jumla la phrase bi mooy nekk dañ naan wal jumlatul fi'liyati wal jumlatul fi'liyatu fii mahalli rafin xabar xam nga loolu doon nañ ko wax naan la jumla fi'liya bi nag dafa nekk place su phrase mooy phrase verbale bii bi nga xam ne verbe la commencé ci arab dafa nekk place xabar léegi nag mu ne la nag mufrad fii li ñu ci yublu mooy loo xam ne du nekk comme loolu du nekk verbe ab tur lay doon boo xam ne tur boo xam ne benn lay doon waaye tamit du nekk loo xam ne shibhan lil jumla loo xam ne bil jumla loo xam ne day niroog jumla loolu nag dina ci ñëw nii mu ne exemple pour wax la mu ne kon léegi shibhu jumla ak jumla yooyu yépp ci façon yi nga xam ne xabaar dina ko doon la mais ñëwaguñ ci loolu léegi kon ismun day nekk tur bu njëkk bi mufradun boo xam ne benn lay doon wa marfu'un te dañ koy rafa tur lay doon du nekk fra buñ la nee benn lay doon tekkiwuñ ne manu nekk mënoo ne ak yi waxuñu lool de moo tax mu def pointillé foofu pour wan la ne jubluwuma ci ne man da nekk pluriel déedéet mooy ne bu la nee ismun mufradun dalaa bëgg a wax fii lim ci jublu moo tax mu ne la mooy mu bañ a nekk phrase xabar bi bañ a nekk phrase ndax xabar phrase dina nekk xabar te mu bañ a nekk tamit li nga xam ne day niroog phrase comme niñ ciy ñëwee shibhu jumla waaye day nekk kon tur boo xam ne mufrad lay doon du nekk phrase nañ ko waxe noonu du nekk phrase te du nekk lu niroog phrase wa marfu'un te day nekk loo xam dañ koy rafaa mu ne exemple at-tilmiizu mujtahidun at-tilmiizu élève bi de mujtahidun léegi ana xabaar bi mujtahidun mooy xabaar bi pour le te marfu benn a nekkul jumla nekkul phrase te nekkul lu niroog phrase mujtahidun ku góorgóorlu la te dañ ko rafaa dun mu ne beneen exemple al nuurul qulubi al ngëm yàlla de nuurul xuluub bi mooy leer leeru xol yi làmp bi tàkk ci xol di ko leeral mooy ngëm yàlla kon ko amul ngëm yàlla mooy la yow sa kër sa xol day mel ni baytun xarib kër goo xam ne dafa gent dara amu ci guddaanu yi dara new kon al imaanu imaan mooy mubtada bi nuuru nuuru bii mooy xabar bi nga gis ne nuuru ismun te mufrad du jumla du mooy du phrase te niroowul ak phrase te la marfon nuuru alqulubi te moom mudaaf la en même temps bu doon dañu dugg ci yeneen yi léegi loolu mooy bi njëkk kon ismun mufradun wa marfon tur boo xam ne du nekk jumla du nekk lu nuroog jumla te dañ koy rafaa comme at tilmizu mujtahid bu ci tegu façon xabar beneen mooy soit kon mu nekk ismun mufradun marfon bi ma bi ñu wax léegi wala mu nekk aw shibhu jumlatin wala xabar dina bañ a nekk ism léeg-léeg mais mu nekk shibhu jumla shibhu mooy lu niroog jumla loo xam ne dafa niroog phrase mu ne nuqtataani zarfun loo xam ne day nekk zarf zarf gisoon nañu ko zarf zaman wala zarf li zaman ak zarf lil makan zarfun wala mu nekk mu zarfun te bu nekkee zarf nag day nekk mudaaf bu boobaa xabar bi boo koy conjuguer mooy li ma sànk comme comme nuurul xuluub bi nuuru par exemple man bu ma ko doon conjuguer nuuru xabar la mais ba léegi mudaaf la fii itam bu dee shibhu jumla shibhu jumla bi zarf moom day nekk zarf te bu nekkee zarf mudaaf lay doon moo tax mu def bayna qawsayni après zarf mudaaf zarf mooy mooy contenant mooy fi nga xam ne moo xam fi fi mbir mi di xewe jamono ji wala bërëb bi mu xewe waaye est-ce que shibu jumla zarf rek lay doon mu ne aw xarfu jarrin wala mu ne shibu jumla tamit dina commencer dina nekk commencer xarfu jar du ne shibu jumla ndax shibu jumla bu ñu ko waxee du nekk benn affaire il faut minimum mu nekk ñaari ñaari baat yu yu yu tax ñaari baat comme fil bayti wala fawqal bayti wala yu mel noonu loolu la ñuy woowee shibu jumla dafa niroog phrase ndax fawqa xam nga fawqal bayti rek nga taxaw ci kaw kër gi noonu loolu dafa niroog phrase te pourtant du phrase complète loolu lañ naan shibhul jumla mu ne kon shibhul jumla day nekk zarf comme contenant zarfu zaman bu ma nee taxta fawqa ah yooyu zarf la waaye day nekk tamit xarfu jarrin xarfu jarrin xar shibhul jumla dina commencer xarfu jarrin comme lima ma wax sànq fil bayti maa majruuri yi ànd ak majruuram ismun majruur bi il faut nag mu ànd ci boo ñëwee rek def xarfu jarreen rek naan shibu joom la loolu du shibu joom la wax naa la il faut minimum mu nekk ñaari mbir fawqa ak albayti wala fii albayti loolu mooy shibu joom la mu ne wal xabaru entre parenthèse ba léegi mu ngi ci shibu joom la mu ne ci kaa boobu wal xabaru fil xaqiiqati ismun mufradun mahfu mahzuufun mu ne wal xabaru gis nga xabaar bi xabaar bi même buñ naan shibhu jumla bi mooy xabaar bi mu ne fil xaqiiqati ci dëgg-dëgg nag réellement ismun mufradu tur la boo xamante ne nii du shibhu jumla bi de te tamit du phrase mais ab tur la boo xam ne waaye mahzufun dañ koo alaf dañ koo effacé doo ko gis comme que fi moo tax ismu euh, shibhu jumla bi moo feeñ ñu ñu ne moom daa nekk palaasu moo tax dañ naan dafa nekk palaasu xabar mu ne nag kaay ma jox la exemple ci lool mu ne la alxaqu fawqa al quwwati alxaqu dëgg de fawqa al quwwati moom moo ëpp doole moom moo féete kaw lan doole gars yi dañ naan la loi du plus fort est toujours meilleur xaw ma loolu moom du dëgg moom xaw ma Machiavel la ko wax xaw ma kan moo ko wax mais loolu ay waxi caaxaan la rek mooy ne c'est vrai que début bi nii boo gisee ko am doole te nekk tamit ci caaxaan mais mu ëpp doole di duma ñi amul ñi nekk ci dëgg te amuñ doole yow bu dee yow sa bët da koo gis rek ci ci dund nit ñi nii dund dund nit dafa gàtt ay ay cinquante ans mu dee cinq soixante ans mu dee yooyu dafa gàtt mais boo bëggee xam dëgg-dëgg da ngay jël umam bi ngay jël al umam mooy nation yi ngay xool seen dund nga xool ba xam nation yi doon tooñ te bu ñu nee nation yi doon tooñ nekkul ne benn président rek moom mooy def mandat am jeex ñu wax mooy mën nañ fi nekk quarante présidents yoo xam ne ku nekk def na dix ans de mandat am doole biti di ko jaay nit ñi di ko di di tooñ nit ñi loolu bul jàpp ne gudd na de mais bàyyil xoolal après lool nga xool nation boobu bu buy nërmeelu ak ak nërmeeloom ni mu deme fu mu jaar dina nërmeelu bu boobaa lañ naan dëgg moo féete kaw doole mais bu dee dund nit ñi yu gàtt yi sept la fi def yàq fi yépp même bu dee newul ci dëgg tooñ ñépp ba pare duma leen nga jàpp ne moo nekk moo féete kaw ah ah loolu du noonu loolu nag moo tax ñi gàtt xel ci lislaam naan l'islam moom c'est c'est mort day sànn moom ku tëb duma moom mais yàlla baax na kooku mooy boroom xal mu gàtt léegi kon alxaqu dëgg fawqal quwwati moo féete kaw lan doole alxaqu kon mooy mubtada léegi ana xabar bi nga ne la wii dañ ne woon aw shibu jumla ñu ngi ci exemple shibu jumla shibu jumla bi mooy fawqal quwwati mu ngi féete kaw fawqa ci kaw alquwati moo féete kaw doole fawqa lan la zarf la zarfun fawqa zarfun wa huwa mudaaf alquwati mudaafun ilayhi nga ne nag wa wa shibhul jumlati boo ko doon i'rab danga naan wa shibhul jumlati fii mahalli xabar shibhul jumla bi dafa nekk ci place xabar léegi nag mu jox la exemple lim la ne woon euh, shibhul jumla bi moom moom la ñuy considérer comme xabar moo tax danga naan fawqal jumlati bu la neexee nga def ko benn rooroo fawqal jumlati rëdd encadré ko encercle ko def xabar ci suuf si bul jumla xabar lool boo ko defee baax na mais lim mu wan la nag lim la waxoon ne la wal xabaru fil xaqiiqati ismun max mahzuuf tax xabar bi ci dëgg-dëgg sax tur la boo xamante ne nii dañ koo du phrase du sibu jumla dañ ko effacé mu ne la exemple fii alxaqu li ñu effacé mu ngi mel ni lii la woon mawjudun fawqal quwwati mawjudun boobu lañ xadaf dafa mel alxaqu dëgg de mooy taqdir yaa koy taqdir mawjudun taqdir mooy li ngay nattale mais lii de moo fi waroon à peu près voilà alxaqu mawjudun mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi nekk fawqal quwwati ci kaw féete kaw lan doole wala nga ne alxaqu kaa'inun fawqa alquwa alxaqu de kaa'inun aji nekk la fawqa alquwati féete kaw lan doole mel ni mawjudun wala kaa'inun dañ koo effacé dindi bàyyi alxaqu fawqa alquwa waxatuñ alfaqu maw alxaqu mawjudun fawqa alquwa wala alxaqu kaa'inun fawqa fawqa alquwa ñu bàyyi rek alxaqu fawqa alquwati loolu la laan la xabar ci dëgg-dëgg dañ koo tur la boo xamante ne nii dañ koo effacé waaye ci cas bi dañ naan fawqal quwwa shibu jumla boobu dañ naan la walla euh, léegi fawqa boobu noonu fawqal quwwa shibu jumla bi moom lañuy considérer que ne voilà mooy xabar bi sauf que wax naa la li gine jub boo koy i'rab li ngay wax fawqal quwwati da danga naan shibhu jumla wal wa shibhul jumlati te shibhu jumla bi fii li rafi xabar dafa nekk ci place rafa xabar boo xam dañ ko waroon a rafa foofu léegi nag mu ñëwal loolu mooy shibu jumla bi nga xam ne zarf zarf moo moo commencé shibu jumla bi fawq comme fawq ak taxta ak yooyu léegi nag mu ñëwal la ci beneen bi mu la ne xarfun aw xarfu jarin ma majruur yi wala shibu jumla bi nekk xarfu jar ak lan ak ismun majrur bi li muy jaar mu ne la al ilmu exemple al ilmu fi suduuri al ilmu xam-xam de fi suduuri lii xam-xam de ci dënn yi la nekk li waxoon nañ la ko li imaamu Shaafi'i rahimahullah waxoon ilmi ma'i euh, ilmi ma'i ilmi ma'i non ilmi euh, subhaanallah bi mu naan euh, laa jaw fa sunduuqi alhamdulillah min qalbi wi'aa'un ilmi ma'i haythu ma yammamtu yatba'uni qalbi wi'aa'un lahu laa jawfa sunduuqi wala ilmi ma'i haythu maa yammamtu yatba'uni qalbi wi'aa'un lahu laa jawfa sunduuqi in kuntu fi suuqi kaana in kuntu fil bayti kaana al-'ilmu fil bayti aw kuntu fi suuqi kaana al-'ilmu fiihi ma'i mooy wax ju mel noonu voilà ilmi sama xam-xam ma'i day ànd ak man xaytuma yamamtu fu ma fa fu ma mën a féete nag fu ma mën a jublu rek sama xam-xam am qalbi sama xol mooy sama dënn rek wi'a'un lahu mooy récipient bi récipient bool bi nga xam ndab li nga xam ne moo taataan sama moo denc sama xam-xam laa jaw fa suñ dóoqi du ay bibliothèque yu ñu feesal walla ay ay ay baye ay maal yu ñu dugal ay téere yu fees ba maxe déedéet walla yoo xam ne fa la nekk daal bu ma fa newee xam-xam baa nga bu ma wax déedéet comme ni ñu ko waxoon fan yee kon mu ne kon al ilmu mooy mubtada bi fii suduuri fii xarfu jarin la as-suduuri ismun majruurun bil kasrati mais fi suduuri nii moom moo nekk lan en même temps moom mooy xabar bi léegi nag mu ne la kaay ma wax la exemple comme li ma la woon ne xabar bi dëgg-dëgg dañ koy faase mu ngi mel ni dañ noon al ilmu mawjuudun fi suduuri al ilmu mawjuudun lu nekk la fi suduuri ci xol yi ci dënn yi mel ni dañoo effacé walla nga ne al ilmu kaa'inun fi suduuri xam-xam de kaa'inun mu ngi nekk fi suduuri ci biir dënn yi mel ni nag dañoo effacé kaa'inun ak mawjudun ñu ne rek al ilmu fi suduuri fi suduuri day nekk day mujj nekk shibhu jumla te moom mooy nekk la xabar kon gis nañu ñaari façon xabar boo xam ne tur rek lay nekk ak tilmiizu mujtahidun wala shibhu jumla alxaqu fawqa al quwati wala al ilmu fi suduri mu ne beneen ñett ñeent laa la waxoon ñetteel baa ngi wala xabar day nekk aw jumlatun fi'liyatun xabar tamit soo mu nekk jumla fi'liya mooy phrase verbale phrase boo xam ne verbe la commencer ci arabe xam nga euh, arabe moom dafa am phrase nominale mooy phrase boo xam ne tour la commencer phrase verbale mooy phrase boo xam ne verbe la commencer léegi nag mu ne la xabaar nag day nekk jumla fi'liya tur boo xam phrase boo xam ne verbal la verbe la commencé mu ne la exemple ak tilmiidu daxala fil fasli ak tilmiidu élève bi de daxala fil fasli dugg na ci biir classe bi léegi mu ne la ak tilmiidu mooy mubtada bi daxala fil fasli daxala fi'lu maadin mabniyun fii xarfu jarrin al fasli ismun majrurun bil kasrati nga ne ma waa yow léegi nee nga ma mu mubtada ana xabar bi ma ne la daxala fil fasli mooy verbe bi mooy xabar bi te moom jumla fi'liya yalla mooy li ma la wax sànq xabar day nekk phrase verbale fii xabar bi comme que dafa ñëw après tour bu tàmbalee wax bu tàmbalee phrase bi kon daxala fil fasli moom mooy mujj nekk lan fii mahalli al xabar moom moo nekk xabar moom la ñuy considérer comme xabar léegi bi mujj façon xabaar bi mujj mu ne la aw jumlatun ismiya waaye tamit xabaar dina nekk lan jumla ismiya kon xabar dina nekk kon phrase nominale xabaar non seulement dina nekk phrase verbale comme at-tilmidu daxala fil fasli mais mu ne la aw jumlatun ismiya wala xabaar tamit dina nekk lan jumla ismiya jumla ismiya mooy phrase verbale mooy frase nominale mu ne na exemple boo xam ne tur la tàmbalee phrase boo am tur rashidatu voilà ummuha saalihatun rashidatu ummuha saalihatun rashidatu rashidatu de rashida naari di wax fii rashida voilà ummuha yaayam de saalihatun ku baax la ay way yaayu Rashida moo baax way léegi man nga ne ma rashidatun mooy lan rashidatu mooy lan nga ne ma mubtada man ana xabar gi nga ne ummuha saalihatun moo nekk xabar ana la e yow mais ummuha tur la nga ne ma waaw jumla ismiya la te jumla ismiya day nekk xabar léeg-léeg comme fii nii ndax rashida tur la te mubtada la moo jiitu kon ummuha saalihatun tegu ci kon ummuha saalihatun lan la moom moo nekk xabar jumlatu ismiya bi fii moo nekk xabar léegi nag mu ne la leneen ci xabar mu ne al aslu fiihi an yakuna nakiratun nakiratan al aslu fii an yakuna al xabaru nakiratan al aslu cosaan kon pare na ci façon xabar yi am soit mu nekk tur boo xam dañ ko marfu wala shibhu jumla lu niroog jumla phrase wala jumla fi'liya muy phrase verbale wala jumla ismiya wala phrase nominale léegi nag mu ñëw ci beneen affaire mu ne la ci xabar ba léegi al aslu fii lii cosaan ci xabar an na nakiratan mooy xabar nekk nakira mooy moo tax nga gis at yi mujtahidun gisoo seetlu woon nga ko albaytu jamilun seetlu nga jamilun nakira la jamilun mooy indéfini mu ne la nag lool benn la comme exemple mu ne al ilmu mufidun kon cosaan bi ci xabar mooy mu nekk nakira exemple al ilmu mufidun cosaan bi lañ la wax kon nag loolu loo ciy dégg mooy ne kon cosaan boobu léeg-léeg dina ñëw du demee noonu mais jàppal pour l'instant jàppal lool mooy cosaan bi mooy xabar day nekk nakira comme al ilmu mufidun ñu ñëw ci beneen mu ñëw ci beneen affaire mu ne la ba léegi xabar bokk na ci liñ koy kiiwe lu jara jàpp ci xabar mu ne al xabaru yutaabiqul mubtadaa xabar day moom tànkam fi mubtada teg tànkam lay teg day ànd ak mubtada di dëppook mubtada walla day dëppook mubtada bi lan lay dëppoo mubtada fit tadhkiri wa ta'nis bu mubtada bi muy tur buñ nga xam ne mooy nekk ci début phrase bi nekk mubtada bu nekkee góor fit tadhkiri day ànd ak moom fit tadhkiri bu dee góor la xabar bi day nekk lam góor wa ta'nis bu dee mubtada bi daa nekk jigéen day nekk jigéen par exemple at-tilmizu mujtahidun boobu ndax at-tilmizu góor la mujtahidun di góor léegi bu ma ne woon at-tilmizatu mujj laa yow at tilmisatu mujtahidatun at tilmisatu élève jigéen bi de mujtahidatun ku góor-góorlu la lu tax ma ne mujtahidatun at tilmisatu moo tax mu ne yu taabiqu day dëppoo al mubtada ak mubtada bi xabaar bi day dëppoo moom fi tazkiri ci góoral wa ta'nis ak jigéeneel est-ce que ci lool rek lay dëppoo moom mu ne déedéet wa fil ifraadi waaye tamit day dëppoo moom ci bennal mooy bu dee singulier la mubtada bi xabar bi day nekk mubta day nekk singulier wa tasniyati waaye tamit ci jigéenal ci ñaareel bokk bu dee xabar bi mubtada bi ñaar lañ ak tilmidaani mujtahi daani laay wax ndax aani daani na koy topp ci duel bi wal jama waaye day dëppook moom di ko topp tamit fi ci jam mooy bu mubtada bi nekkee pluriel ñu bari mbooloo xabar bi tamit day nekk mbooloo comme al muallimuuna mujtahiduuna jàngalekat yi dañu góorgóorlu la voilà al muallimuuna mujtahiduuna uuna uuna ndax jama léegi nag mu ne an nakiratu al mufidatu mu ne la indi la beneen affaire yoo xam ne dafay concerner mubtada xabar mu ne an nakiratul mufidatu nga ne ko mais yow lan mooy lii ndax nga naan man nakiratul mufidatu yi yi mooy lan mais doo ma defal sax transition mu ne waaw ndax lii may def nii an nakiratul mufidatu lii xaaral ba mu wax la mooy lan di nga xam dëgg-dëgg li mu war a doon mooy ne moom dafa concerner mubtada ak xabaar comme que ci lañ nekk ba lañ cee génn dañuy toj yax bi mu mu rajaxoo mbir yi leer benn yoon moo tax moo tax bëggu fee jóge noonu ba pare nga dem am yoo xam ne dafa concerner mubtada ak xabaar te xamoo ko waxoon naa la ne deuxième tome bi moo gina ci lay gën a élargir yenn yi dina ci yokk sax xam nga gisoon nañ as-sahih ak al verbe yooyu nga xam ne ñun loolu amuloon ci première tome bi am na nag ci deux ci kanam nag ci cours yi di ñëw fa la ëpp ci yoo xam ne moom moom du gisuñu ko woon ci première tome bi mais mu xabar gisoon nañ ko mais yaatal bii nii gisuñu ko woon mu ne an nakiratu al mufidatu nakira bi nga xamante ni dafa am njariñ mooy lan moom na xaar mu ne la déglu qad yakunu al mubtada fi darajatin bayna al wan nakirati wa tusamma nakiratal mufiidata mu ngoog mu ne qad yakunu léeg-léeg de dina nekk al mubtada u mubtada bi fii darajatin ci degré boo xam ne baynal maarifati wan nakirati day nekk ci bayna bayna li araam naan bayna bayna mooy koo xam ne moom nekkul Europe suufu Méditerranée bi quoi nekkul ci pays yi nekk ci Méditerranée bi te newul ci Maghreb bi mu ngi mel ni moom ci Méditerranée bi lañ ko teg moom manuñu ne mu nga Europe manuñu ne mu nga Méditerranée mu nga mu nga Maroc mu ngi ci Maghreb bi lool mooy tagat voilà tagateembe la ko wolof di tudde mu ne an nakiratul mufiidatu qad yakunu léeg-léeg mu nekk al mubtada mubtada bi fii darajatin ci dërë degré boo xam ne daraja boo xam ne baynal maarifati boo xam day nekk entre le défini wan nakirati ak min défini day nekk seen diggante watu sama mu ne bu boobaa dañ koy woowe an nakira tal mufiidata bu boobaa dañ koy woowe an nakira al mufiida bu jariñ bu am jariñ bi léegi xaaral mu ne la bu ma agressé de de tout xam naa ne leeragul mais xaaral exemple yi ñëw bu ma pareeta te leerul nag bu la neexee nga poñe ma mu ne al muqaddamu alayhi yooyu mu ne la ci kaa yi li ma wax di nekk bu ma joxe exemple yi mbir mi di mu ne al muqaddamu alayhi xabaruhu mu ne bokk na ci kaa yi nga xamante ni nii kaa pratique nii ci li ma ne ci li mu ne lan mubtada léeg-léeg day nekk ci entre du nekk défini du nekk indéfini du nekk lu ñu xam nekkul lu ñu xamul lu ñu xamat xamadi tamit ci diggante bi mu ne cas ci cas yi premier cas al muqaddamu alayhi xabaruhu loo xamante ni nii xabar bi da koo jiitu mubtada boo xam ne xabaram du koo jiitu bu boobaa moom dañ koy woowe an nakiratul mufidat mooy lim la waxoon sànq xamuñ moom daa nekk entre les deux loolu mooy lan al muqaddamu boo xam ne xabaram da ko jiiti mu ne exemple fi daari rajulun mu ne fit daari ci biir kër gi de rajulun benn waaye nga xam nga rajulun <laughs> danga ma naan rajulun buñ ma nee fi daari rajulun ci biir kër gi de benn waaye nga fa rajul boobu mooy man de toute façon du du du du ar rajulu du xam mais tamit du ku dëgg-dëgg loolu mooy lan du ku xam ndax waa ji dama ñëw ne ko sa waay seetal ma ci kër gi waaye palpe euh, kii yoon ma visiteel ma kër gi ba xam dugg rek génnaat ne ah, mel ni ku fa gis ab sàcc gaaw tëjaat bunt bi tiit ñëw na ah fi daari rajulun ci biir kër gi de am na benn waay bu fi ne benn waay boobu man mi mu ko wax est xam naa ko xaw ma ko kon du nakira kon lan la xam naa ko xaw ma ko xa moo moo li mu bëgg a wax xaw ma ko. kon mooy du maarifa kon waa ji du lu ku ma xam indéfini du défini boobu waaye est-ce que du tamit indéfini totalement du ku ma xamul totalement ndax xam naa ne ci biir kër gi il suffit xam naa ne moom waa ji bokk la comme rek bu ma ne woon fil madinati rajul ci biir ville bi de ab góor a fi mais ville bi góor yi fi ne la fi bari mais bu ma nee ci biir kër gi benn góor a fa mooy moom rek ka fa nekk te lan mooy tax ma xam ko bu ma ko bëggee xam il suffit ma ubbi buntu kër kii rek gis ko moo tax du ku ma xam réellement mais tamit du ku ma réere réellement loolu lañ naan an fii da daa nekk entre les deux boobaa nag comme cas yi nga xam ne ci cas yi lay am am na yeneen cas mooy boo xam ne xabaram du koo jiitu comme fi daari rajulun mu ne fii bayna qawsayni wal xabaru shibhu jumla fii xabar bi nga ne ma mais ana xabar bi nga ne mooy fi daari comme rajulun fi daari rek yéen gisoon sànq al ilmu fi suduuri bu ma ne woon fi suduuri ilmun comme loolu mooy comme lii fi suduuri wala fi daari shibhu jumla la te waxoon nañ la xabar day nekk shibhu jumla shibhu jumla day nekk xabar nga ne moo ah waaw c'est vrai que waa ji benn waa ngi ci kër gi xaw ma ko réellement gi daanaka bu ma ko réeree man la neex ñun mu ne la beneen benn ngo jàppal koo xam ne manoo ne nakira la manoo ne mu'arifa la kon ko an nakiratul mufidatu lañ koy woowe mooy ku ñu xamul <laughs> ba pare am njariñ day day jariñaat mu ne la beneen beneen cas boo xam ne ba léegi loolu la ciy ñëw mu ne almawsuufu mooy almanuutu bay na xaw seen almanuutu mooy li nga xam ne dañ koy melale dañ koy melale comme bu may melal benn nit mbubu mu xonq comme loo xam ne dama koy melal loolu lañ naan mbubb boobu moom mooy suuf bi mooy li nga xam ne moom lay décrire di ko melal bu boobaa tamit moom dafa nekk bay na bay na mooy du lu ma xam réellement mais du lu ma riiri réellement mu ne exemple ci alxuraan ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim wala abdun mu'minun xayrun min mushrik wala abdun mu'minun xayrun mushrik wala abdun tawaat naa ne de benn jaam mu'minun boo xamante ni dafa gëm yàlla de xayrun moo gën fuuf min mushrikin ci ab yéefér ab bokkaalekat jaam bu gëm yàllaa gën ab yéefér ab bokkaalekat bokkaalekatu yàlla moom hal yastawi alladina ya'lamuna walladina la ya'lamuna lii nag xam nga diñ ma ne mais yow keroog danga ma ne woon voilà dañuy tere loolu ma ne la ah taxawal ndax loolu yàlla li wax dafa leer ab jullit moom moo gënub yéeféer loolu moom ñépp xam nañu ko mais yow li ñuy bañ comme que yaa ngi dund nga ne comme exemple bi ma joxoon maa gën George buus la ñuy bañ ndax yow xamoo George Bush nan lay mujj deewagul te yow sax même bu dee moom deewoon na sax nekk yéeféer yow dangaa xam ne ngay mujj yow xamoo ko looloo tax ñu la koy tere mais bu dee ci luñ joyal noonu jullit moo gën yéefér loolu loolu moom la yàlla wax nii kii bu dee ab jaam la wax ab jaam jaam koo xam dañ koo moom moomul bu gëm yàlla moo gën ab ab bokkaalekat boo xam ne mooy président de la république lan ngay xalaat ci jullit bi nga xam ne moom libre la mais kooku mooy kan lii mooy kiiwu jins la mooy mooy manuñu ne diw mii lañuy wax mais bu dee yi weesu mooy ne li ñuy bañ nga naan maa gën Firawna par exemple te yow xamagoo yow ci lan ngay dee ku la ne yow doo dee nekk yéefér yàlla xam di moo tax lool la ñuy bañ nga koy wax mais bu dee ci ci lu général li jullit moo gën ab yéefér wala abdun te waat naa ne ab jaam de mu'minun bu gëm yàlla xayrun moo gën min mushrikin ca bokkaalekat léegi nga ne ma mais léegi ana li nga naan moo nakira mufiida li nga xam ne moom xamuñu ko dëgg-dëgg te réeréwuñ ko mu ne abdun maw al mawsuuf abdun bii abdun bii nakira mufiida la comme ni ko rajulun nekke woon ndax abdun bu ma nee jaam rek mooy nakira la rawatina dañoo duble mas masque fin bi un esclave waaye mu'minun dañ koo décrire nag bu gëm kon mooy ku gëmul ja bu ma nee jaam rek jaam yi existe yépp ci biir mais bu ma nee bu gëm commencé nañ éliminer ñu bari ndax darajaay imaan yombul c'est vrai que euh, mu'min comme ni ci wàllu aqida euh, mu'min ak muslim buñ juddee benn bi te tudduñ beneen bi newu fa mooy ñoom ñaar ñëpp dañuy duggalandi mais bu dee ñoom ñaar dañoo nekk ci wet gi bu ñu tudd muumin tudd muslim bu boobaas li ñuy tekki day wuti idaj tamaa iftaraqa wa idaftaraqa ijtamaa comme ni ñu koy waxe eh, abdun ab jaam bu ma nee ab jaam rek xaw ma ko waaye mu'minun ku gëm ah, bu boobaa jaam bu gëm man bu ma gisee jaam bu gëm damay xam ne kii ci la mais pourtant du lu ma réere réellement mais du lu ma xam réellement moo tax kooku moo tax mu ne al mawsuufu mooy al man'ut ki nga xam dañ koy décrire kooku it nakira mufiida la tudd mu ne am na beneen ci an nakiratul mufiida nakira bu am njariñ al mudaafu ila nakira loo xam ne dañ koo annexé ci nakira ci lu ñu xamul mu ne li xadis bi wax xamsu salawaatin faradaha allahu xamsu salawaatin juróomi julli faradaha da ko farataal allahu buur yàlla subhaanahu wa xamsu salawaatin waxul xamsu salawaati déedéet xamsu salawaatin mooy mudaaf bi mudaaf bi ci nakira lañ kon idaafaal mudaaf waxoon nañ la mooy tur bu njëkk bi xamsu salawaati mooy mudaaf ilayhi dañ koo moom mudaaf bi dañ koo yóbbu ci loo xamante ne nii mudaaf ilayhi boo xam ne amul alif ak laam salawaatin bu boobaa salawaatin moom tamit nakira mufiida lañ koy tudde mais juróomi julli fii nii léegi nag day tax nag mais comme que daa nekk mudaaf day tax tamit ñu xam yan la ndax bu ma nee juróomi julli xam na ñan la tisbaar ndax tisbaar la ñuy commencer lu tax ñuy commencer tisbaar kene ma mais yéen pourquoi fuqaha yi entre parenthèses tuuti ci fiqh ci fiqh rahimahumullah ñuy commencer ci bu ñuy wax ci yooyu en général ñuy commencer ak muhaddisuna yi sax bu ñuy indi xadiis yi wax ci wàllu julli ñuy commencer ak zuhru te duñ commencer te pourtant jour bi commencé wul tisbaar nga ne waaw ndax jibril ala alayhi salatu wasalaam ba muy jiite yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu koy ñëw après rañaan bi ba mu koy ñëw di ko jàngal ci julli yi ni ñuy jullee yooyu ca Kaaba ga tisbaar la njëkk ko jullee moom comme ni mu ne xadis mi nekk ci Muwatta u imaamu Malik rahimahullah te mu ngi tamit ci saxiix yi euh, boo Abdullah bi kii doon laaj Euh, Omar ibn Abdul Aziz ak ñoom orwaat yooyu léegi rahmatullah alayhim mooy ndax tisbaar la njëkk a commencé julleeg moom moom la ko njëkk a wan après duñ koy wanaale heure bi naan ko bayna haaday ni wax ak yooyu hadi salawat hadi kii yooyu noonu loolu moo tax ñuy commencé az kon buñ nee xam su salawaatin juróomi julli xam nañ ne tisbaar la tàkkusaan timis gée ak fajar mais xamsu salawaati bokkul ak bu ñu naan xamsu salawaati xamsu salawaati moo gën a précis que xamsu salawaati même bu dee xamsu salawaati xam na ñi ci jublu tamit mooy juróom yooyu rek mu ne la nag bu boobaa xamsu moom day nekk nakira an nakira mu mufiida lay nekk mu ne la am na beneen façon ginnaaw al muqaddamu alayhi xabaru bi nga xam ne xabaram da koo jiitu ak bi nga xam ne mawsuuf nga xam ne dañ koy décrire comme abdun mu'min wala al mudaaf ila nakira bi nga xam ne dañ ko annexé ci nakira mu ne des na beneen ba'da istifhamin boo xamante ne nii nag dafa ñëw ak boo xam ne dafa ñëw après istifham bu ñëw après istifham mooy lan mooy boo xamante ne nii dafa ñëw après ab laaj mu ne hal ahadun daari hal ahadun ndax kenn fi daari mu ngi ci kër gi mu ne loolu tamit dañ koy tudde an nakiratul mufidatu hal ahadun ndax kenn fit daari mu ngi ci ndax y'a quelqu'un dans la maison voilà quelqu'un moomee du ku ñu réere réellement mais du ku ñu xam réellement de toute façon ki ngay laaj kay moo xamoo mais suffit ñu ne la waaw boo ko bëggee xam nooy def booy dem ci kër gi di ko gis mu ne bande istifhamin mooy bi ñu joxe hal ahadun aw nafiin wala may dàq maa ahadun fi yi kenn newul ci kër gi maa ahadun ahadun boobu tamit mu fii mufiida lañ koy jàppe duñ ko mooy boo xam ne du lu ñu réeri réellement mais duñu ñu xam réellement mu ne nag waqad yataqaddamu alxabaru ala almubtada li takiidi mu ne waqad te léeg-léeg yataqaddamu dina jiitu alxabaru xabar bi ala almubtada yi ci mubtada li takiidi ngir feddali ngir dina a insister ci wax ji ngir bàyyi loola xel bu baax ne lii ñuy wax dafa am solo ñu jël xabar bi feddali ko pour feddali mbir mi insist insistance ci pour mu am insistance ci wax ji ñu jël xabar bi jiital ko ci mubtada bi mu ne exemple ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim walillahi walillahi al-asmaa'ul husnaa walillahi al-asmaa'ul husnaa walillahi al-asmaa'ul husnaa walillaahi te ñeel na suñu boroom subhaanahu wa taala al asmaa tur yi nga xam ne alxusna yu rafet yi yu sell yooyu te rafet lillaahi da affaire bi lii la doon ñëw al asmaul lillaahi léegi ñu jël lillaahi nga xam ne moom mooy xabar bi indi ko mu jiitu asma nga xam ne moo nekkoon mubtada bi bu ma doon asmaul xusna lillaahi asmaa'u mooy nekk mubtada alxusna di naat lillaahi di xabar léegi nag ñu jël lillaahi bi di xabar bi jiital ko ngar ngir gën feddali mbir mi loolu mooy la walillaahi asmaa'ul xusna yàlla moom de moom la ñeel al tur yu sell yi gis nga jiital fi yàlla bi ni mu amee solo bokk na ci solo yi mooy nag bu la pro bu la tur yi tur yi préoccupé ci kaw ki nga xamante ni moom la ñuy tudd topp ci tur yi topp ci tur yi ba fàtte yow boroom tur bi boroom tur wi ëpp doole tur wi moo tax wala ci kanam la ko def walillaahi lillaahi moom nag moom ngay ut allah moom moom ngay ut mais bul ut tur yi al asmaul husna yow tur yu sell yi bu mu nekk sa objectif sa objectif mooy tur yooyu daa am boroom tur yi kooku mooy nekk sa objectif wala mën di ko ci kanam ngir nga nga bàyyi xel sens boobu di si kar rek bàyyi sa xel ci baat yi ngay utiliser allah allah c'est bien c'est bon loolu baax la mais quand bul bul jël sa lépp concentré ko rek ci tur bi allah allah mais concentré ko ci boroom tur boobu mooy kan kooku la moo tax walillaahi ñeel na buur yàlla al asmaaw turi yi gën jaarafat mu ne kon lillaahi xabarun al mubtada alxusna naatun nga gis ne ngir feddal yi wan la tamit bi ma tudd nii am nay nen mais bii moo cëpp solo pour ñu indil la ko fii nag jiital suñu boroom nga gin a xam ne moom mooy moom la waaye du tur yi moom rekk la du keneen du leneen dooy tur du leneen du tur yi yu am solo la mais nag yem ci tur yi rek fàtte boroom tur yi uh-uh. moo tax mu ne kon léeg-léeg dinañ jiital xabar bi ci kaw mubtada ngir insistance mu ne la nag benn affaire bu am solo xam nga gis nga naat léegi asmaul husna nga ni mais taxawal naat ak xabar dañu xaw niroo ah. ndax ndax xabar ak naat dañoo xaw a mu ne la nag kaay ma wax la al farqu bayna xabari wan naat kaay ma jox la différence entre xabar ak naat naat mooy. adjectif qualificatif kaay al asmaa al husna tur yu rafet yi robe bleue robe blanche blanche mooy xab mooy naat mu ne la nag kaay ma defal la différence entre xabar ak naat nga bañ leen a mu ne an naatu wasfun wasfun zaidun tasixu al jumlatu bi dunihi amma alxabaru fa huwa almusnadu fi ljumlati alismiyati wa maqsuudun bidikri wala tasixu aljumlatu bidunihi mu ne an naatu naat muy adjectif bi qualificatif bi wasfun mooy melo bi wasf lii moom lañ naan euh, adjectif qualificatif wasfun naat ab melo la zaidun boo xam ne rek dafa yokk mu ngi mi ay naais naaisal la rek tasixu dina wér aljumlatu phrase bi bi duunihi bu fi newul woon phrase bi jub jënd naa robe bu blanche j'ai acheté une robe blanche bu ma ne woon j'ai une robe rek dindi fi blanche bi waaye waaye phrase bi jub na gaa yi saa yu français leerul mais lii moom moom leer naa blanche moom bu ma ko dindi woon it samay affaire leer phrase bi leer na dara la ci la ci la ci waa académie française manu arabe tamit c'est la même bu ma nee ishtaraytu xaruufan walla kabshan saxiran jënd naa am kuy mu ndaw boo xam ne bu ma nee kuy mu ndaw nag jubluwuma ci mooy kuy boo xam ne daal taxu koo nekk yenn kii mooy ne kabshan saxiran bu ma dindi woon saxiiran ishtaraytu jënd naa kapshan sama phrase jub na wala jubul jub na kon saxiiran dafay ñëw rek ngir yokku di melal di naayisal pour wan xar mi lan la num num kii mais melo boobu da yokk bu ma ko dindi woon du tee bi jub loolu la la wax loolu nag mooy adjectif kapshan saxiiran boobu saxiiran mooy adjectif moom wasfun ab melo la rek zaidun boo xam dañ koo yokk tasihul jumlatu phrase bi dina wér bi duunihi saa moom amal xabaru kantaa xabar nag fa huwal musnadu mooy ki nga xam ne moom mooy pilier bi fil jumlatil ismiya moom pilier la ci jumla ismiya wa maqsuudun te moom lañu jublu bi zikri ci tudd gi wala tasixu te du wér al jumlatu phrase bi bi dunihi saa moom phrase bi mënula jub saa xabar sànq waxoon naa la musnadu ilayhi bi mooy mubtada xam nga mooy ñaar yoo xam ne kii mënula dem bàyyi keneen xam nga sànq maa ngi naan xabar day mottali mais mottali boobu muy mottali xam nga bi ma nee la kër gu rafet gi mujj gi kër goo xam dañ ko defar mu des peinture waxoon naa la mottali bi gën na sax peinture rek ndax mbir mi boo ma nee albaytu xam naa kër gi kër gii nga ma wax mais après lan nga ci teg boo ci tegul dara booy sa phrase baaxul jubul pour mu jub il faut nga dugal ci kii bi xabar bi léegi ndax xabar moom mooy li nga xam ne kon ah, moom moom lañ jublu ci wax ji ndax bu ma nee Euh, at-tilmiizu mujtahidun at-tilmiiz bi ma nee l'élève mujtahidun kay moom moo taxoon may pour décrire ne pour wax ne élève dafa góorgóorlu kay moo ma taxoon a jóg ci wax yi bu dee dama dindi lool na at-tilmiiz taxaw bal sens la sama phrase bi am amul sens xam naa ne rek l'élève nga wax loolu rek laa ci xam mais euh, yóbbuwoo ma fenn mais boo ma nee mujtahidun voilà bu boobaa ma door a xam ne waa ah waa kon kii de lii la wax ta léegi voilà ndax dama ko naroon wax mais mu ngi ciy ñëw léegi loolu la mooy kon xabaar manula ñàkk ci phrase bi alors que naatu mën na cee ñàkk loolu mooy li ngay njëkk a jàpp mu ne wan naatu deuxième affaire boo xam ne day seet day tax nga gën a xam ni ngi leen di séparer wan naatu yutaabiqu man'utahu fi taarifi wa tankiiri mithla bayna qawsayn al waladu saghiru maridun amma al xabaru fala yutaabiqu al mubtada fi at ta'rifi wa at tankiiri al waladu saghirun mu ne nag bii nag presque mën nañ ne moo gën a c'est vrai que bee c'est capital mais bii c'est capital mu ne wan naatu te naatu muy adjectif yutaabiqu man'utahu day topp li muy melal bu ma nee xar mu ndaw mu ndaw lan la topp ci xar mi fit taarifi bu dee xar mi dama ne benn xar benn bu xar bu ndaw bu ndaw manuma ne yu ndaw benn xar yu ndaw moom loolu ku ko wax ci wolof dangay xam ne rek ci déggul wolof kon wan naatu naatu yu taabiqu day dëppoo man wutahu li mi nga xam ne moom lay décrire tur bi muy décrire fit taarifi bu dee moom dañ koo définir bu amee al naat bi day am al bu manut li muy décrire ba amee al naat day am al mooy adjectif bi day am al waaye waf wat tankiiri bu dee amul al indéfini la moom it naat bi day nekk indéfini par exemple al waladu saghiru maridun al waladu as-saghiru al waladu mubtada as-saghiru naat la du xabar lan nga xamee ne kii la mu ne la ndax moom day topp li muy décrire xale bu ndaw bi dafa feebar xale bu ndaw bi bu ndaw bi kan la topp xale bi xale bi bi nga nee al kon as-saghir ci ngay dugalee al mais doo ne al ndax saad xurufu shamsiya la xarfu shamsiya la nga ne as gis nga lool kon naat day topp li muy décrire bu nekkee indéfini mu nekkee indéfini bu nekkee défini mu nekk défini mu ne amal xabaru kantaa xabar nag falaa yutaabiqu du du dëppoo mukk al mubtada mubtada bi fi yi ci définir mooy mu nekk lu ñu xam wat tankiir wala mu nekk lu ñu xamul moom xabar yoonam newu ci moom que ce mubtada bi moom nekkul ne mubtada bi lay suivre suivre ko mubtada bi du ne day nekk ma taarif lu li maarifa rek lu ñu xam rek moom it daa war a nekk lu ñu xam ne déedéet xabar bi xoolul lool mu ne exemple al waladu saghirun al waladu gone gi de saghirun dafa tuuti bu boobaa alwaladu mubtada saghirun xabar alors que bële alwaladu saghiru boobu da nga naan alwaladu mubtada saghiru xabar ndax la waxoon nañ la ne bu dee naat la day topp mubtada bi li muy décrire bu amee al bu am al bu ko amul du ko am alors que xabar topp ko moom du fi nekk te xabar nekku fi daan kee mubtada bi am na al damay amal déedéet du ko topp loolu moo tax nga am alwaladu saghirun bu boobaa saghirun doone naat ndax naat pour mu mën a nekk mooy tur bu njëkk bi li mu doon bu amee al bi ci tegu day am al bu ñu commencé tu dañ koy maas tu nu ñu ko moom loolu lay toog bu bu njëkk bi amee al bi ci tegu amul al rek xamal ne kon loolu xabar la du mubtada kon baax na loolu lu jara bàyyi xel la takku ko te jàpp ko léegi nag mu ñëw ci i'rab pour bi nag dafa gudd ay i'rab dama ko bëggoon a arrêté mais daanaka i'rab de exercice yi des moo tax bëgguma ko fi arrêté nii beneen bi doo ñu am exercice kon nañ gaaw ci i'rab bi rek ndax i'rab moom yàgg nañ koo gis i'rab bi ñu njëkk at tilmidu mujtahidun élève bi de dafa góor ak al ilmu fi suduri xam-xam ne mu ngi ci biir dañ nii wala abdum mu'minun xayrun min mushrik wala abdun te jaam de mu'minun boo xamante nii dafa gëm xayrun moo gën fuuf min mushrikin ci ab bokkaalekat léegi yii nii lay analyse at-tilmiizu mooy bu njëkk bi at-tilmiizu mu ne bi dammati dañ ko a faa ci dam na mooy mujtahidun xabarun marfu'un bi dammati jeex na xabar marfuun boobu nañ ko war a baax bi dammati al ilmu bi ci tegu al ilmu fi sudur al ilmu mu ne mubtadaun bi dammati leer na al ilmu mubtadaun marfuun bi dammati fii xarfu jarrin mabniyun xarfu jar la mabni as-sudur ismun majrurun wala rek nga ne majrurun bil kasrati wala nga ne ismun majrurun bil kasrati tur la boobu nañ koo jar ci kasra après nag nga bu la neexee nga def entre parenthèses wala nga def benn cercle ci fi suduur yi wërale ko wala nga def benn flèche fi suduur ci suuf ne xabarun ne loolu fi suduuri mooy xabar entre parenthèse comme ni mu def shibhu jumla shibhu jumla xabar boo ci def baax na shibhu jumla wa huwa xabar wala xabarun bayna qawsayn entre parenthèses shibhu jumla léegi nag mu ñëw ci aaya bi ban a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wala abdun mu'minun xayrun min mushrikin mu ne wala mu ne ci mubtada mooy bu njëkk bi abdun wala bi da ko da ko bàyyi ndax moom kiiwu ko abdun abdun la rek la def abdun mubtada'un marfu'un bi dammati mu def entre parenthèse nakiratun mufidatun euh, nakira mufidatun nii nag moom c'est pas obligé booy analyser à chaque fois nga ko ciy wax bu la neexee tamit nga bañ ko wax ah. am nakiratul mufida bu la neexee nga bañ a wax loolu nga bañ ko sax di préciser ci ay ay ay ay kii ah. ay booy analyser lee dala ko jàngaloon noonu ndax nga bëgg koo xam mais cela ne veut pas dire que chaque fois ñuy analyser dañ koy wax c'est pas obligé moo tax bu la neexee comme ni mu def mubtadaun abdun mubtadaun marfuun bi dammati mu def bayna qawsayn entre parenthèses nakiratun mufiida nakira la boo xam ne dañ ko dafa am njariñ comme ni gisoon boo xam ne du nakira bu ñu réeri dëgg-dëgg du xam dëgg-dëgg mu'minun naatun marfuun bi dammati mu'minun gis nga abdun mu'minun daf koo topp nakira la mu nekk moom naat adjectif la marfuun boobu dañ koo rafaa bi dammati ci damma xayrun xabarun xayrun bii mooy xabar bi xabarun marfuun bi dammati xabar la boo xam dañ koo rafaa ci damm min xarfu jarrin mabniyun mushrikin ismun majrurun wala majrurun bil kasrati ismun majrurun bil kasrati léegi nag ñu ñëw ci fi jeexal mbir yi muy tamarin exercice mu ne an shikrayal xamsa jumalin fiiha cinq frase yoo xam ne fiiha ci phrase yooyu mubtadaun wa xabarun créer cinq phrases yoo xam ne day am mubtada ak xabar fil ula ci bu njëkk bi alxabaru ismun xabar bi day nekk tur mooy phrase cinq phrases lañ la wax phrase bu njëkk bi xabar bi day nekk tur xam nga waxoon ne la quatre façons moo am bii nag bu njëkk bi xabaar bi day nekk tur fi thaniyati ci ñaareel phrase bi nga war a créer bi nga war a xabaru alxabaru shibhu jumla xabaar bi day nekk shibhu jumla day nekk shibhu jumla mooy la mooy li nga xam ne daa xaw niro niroog jumlata du moom lépp waxoon nañ ko xam nañ ko fi thalithati ci troisième phrase bi alxabaru jumlatun fi'liyatun xabaar bi day nekk jumla fi'liya jumla boo xam ne verbal la verbe la commencer fi rabi'ati waxuma la ne phrase bi ngay commencer mooy kii verbe loolu xam nga ko façon xabar yi lañ lay wax fi rabi'ati ci quatrième phrase bi alxabaru jumlatun ismiya xabar bi day nekk jumla ismiya mooy frase boo xam ne nominal la ab tur la tàmbalee fil xaamisati ci cinquième phrase bi nga war a defar al mubtada nakiratun mufidatun mubtada bi nekk nakira mufida yiñ gisoon sànq kon mu ngi noonu bu njëkk bi phrase bu njëkk bi xabaar bi tuur lay doon bi ci tegu shibhu jumla li niroog jumla te du moom ñetteel phrase bi jumla fi'liya jumla boo xam phrase boo xam ne verbal la ñeenteel bi boo xam ne jumla ismiya lay nekk phrase nominale ñeenteel bi mu nekk mubtada bi nekk nakira mufida nakira boo xam ne dafa am njariñ ngirul gisoon nañ ko sànq beneen exercice bi ci topp mu ne udbut harakata ma lawnoo ahmaru wa bayyin nawal yi fii kulli jumlatin maasal li nga xam ne daa nekk en rouge te nga leeral façon xabar bi ci phrase bu nekk façon xabar yi waxoon nañ la am na façon ñeenti xabar yuñ gisoon léegi nag yow yaay xool mu ne la dalay jox phrase yi façon xabar yi nag bu dee da nga gis bu dee tur la xabar bi danga fay def waa ab un ab un ngay def ci façon ci bu dee tur la ismun mu ne da ngay def un bu dee ne yow façon xabar bi nga gis shibhu jumla la deux nga fay def numéro deux bu dee ne shibhu jumla mooy numéro frase bu dee nag façon xabar bi nga gis jumlatun fi'liya phrase verbale la numéro trois nga fay def ngay def ci suuf ci xabar boobu bu dee nag dangaa gis ne xabar bi ma gis kat du tur du shibu jumla du phrase verbale mais phrase nominale la bu boobaa da def numéro 4 loolu ngay def léegi ñu dem mu ne la al bi al bi raa bu am shadda tegu ci raa bu am shadda boobu yaa koy maas al bi raa bu am shadda bi yaa koy maas xus xus nuun bi tegu après as bi nuun boobu tamit yaa koy maas al xulu al xulu xaaf bi tegu ci xaaf bi yaa koy maas kon dinga nga maas al bi raa bi am shadda yaa koy maas xus nuun bi yaa koy maas alxulu xaaf bi yaa koy maas loolu mooy mbaax de mooy rafet jikko bi ci tegu ku ku beneen phrase ku ak la après après ku bi lam bu am shadda tegu ci lam bu am shadda tegu ci maaru faa bi tegu ci faa boobu tamit yaa koy maas sadaqa taa tëju tegu ci après xaaf bi yaa koy maas ku laam bu am shadda bi yaa koy maas maaru faa bi tegu ci yaa koy maas sadaqa taa tëju bi tegu ci yow yaa koy maas loolu mooy bépp njekk rek bu nekk rek sarax la léegi yii nii yooyu def da maas ba pare après nga wone ban façon xabar la soit nga def un wala numéro deux wala numéro trois wala numéro quatre façon xabar yi bi ci tegu kalaa miim tegu ci kalaa miim bi yaa koy maas arraju laam bi tegu après ju bi miza nuun bi tegu après za bi aq aq laam ak haa bu taqaloo tegu ci laam ak haa laam beeg haa bi ñoo taqaloo kalaa miim bi tegu ci yaay maas miim bi arraju laam bi tegu ci laam bi yaa koy maas miisa nuun bi tegu ci yaa koy maas àq laam beek haa bu taqaloo bi yaa koy maas loolu mooy waxu nit ñi de waxu nit ki mooy màndaxe mooy balance xelam nit ci waxam lañuy xam kii est ku dese la wala ku am xel la wala ku ko ñàkk la waxu nit ki moom mooy kii lisaanul fataa lisaanul fata nisfun wa nisfun fuaaduhu fa lam yabqa illaa zaahiral laxmi waddami loolu la Zuhayr ibn Abi Sulma ash-sha'ir al-jaahili al-hakim waxoon bàppaay Ka'b ibn Ka'b euh, Zuhayr ibn Abi Sulma moom mooy bàppaay Ka'b mi def burda bi baanat soadun fa qalbil yawma matbuulu ki ko def noonu papaam nag Zuhayr ibn Abi Sulma euh, bi ñu tegu ha ha ha après laam bi tegu ci laam boobu yaa koy maas jaahi jaahi laam teguwaat ci la après hi bi laam boobu tamit yaa koy maas yurshi yurshi daal tegu ci chi bi yaa koy maas jaahi beneen jaahi jaahi après laam bu am ab rëdd ci biir laam bi rëdd bu nekk comme nga bind ab laam la nga bind laam yi nga jël benn rëdd def ko ci biir loolu yaa koy maas kon ha laam tegu ci yaay maas laam bi jaahi laam tegu ci yaa koy maas yurshi daal bi tegu ci yaa koy maas jaahi laam bu am ab rëdd bu koy xëcc ci biiram yaa koy maas ab laaj la loolu mooy lan mooy est-ce que coureur dina gindi coureur mukk bi ñu tegu dangay maas ba pare nga wane ban façon xabaar moo fi am raju raju laam tegu ci laam boobu yaa koy maas ali miim bi tegu ci yaay maas miim bi xaa miim tegu ci après xaa bi yaa koy maas finnaasi xatiban raju lam bi tegu ci yaa koy maas aali miim bi tegu ci yaa koy maas xaa miim bi tegu ci yaa koy maas fin naa si xatiban lool mooy benn waay bu am xam-xam de taxaw na ci biir taxaw na ci biir nit ñi di leen xutba di leen sermoné bi ci tegu aljanna taabu tëju tegu ci aljanna taabu tëju bi yaa koy maas tax taabu ubbeeku bi tegu ci aqdaa miim bi tegu ci yaa koy maas al ummaha taabu ubbeeku bi tegu ci yaa koy maas aljanna taabu tëju bi tegu ci nuun am shadda taabu ubbeeku tegu ci yaa koy maas miim bi tegu ci yaa koy maas al ummaha taabu ubbeeku bi yaa koy maas loolu mooy àjjana dafa nekk ci suufu ndëggi tànku yaay yi yaa koy maas wane ban façon xabaar la léegi bi ci tegu maaqi maaqi laam tegu ci laam boobu yaa koy maas fii haadal qaw fii haadal qaw miim tegu ci miim boobu yaa koy maas maaqi bi tegu ci yaay fii haadal qaw miim bi tegu ci miim boobu yaa mooy amul benn ku am xel ci bii ci bii ci ci nit waay kenn ku xel lu amul ci gaa yi <laughs> loolu de garaaw na moom bi ñu tegu zayi daal tegu ci daal bi yaa koy maas ja ja tegu ci jaa bi après ja bi daal bu am shadda moo ci tegu ak haa léegi daal bu am shadda bi ak ci yaay maas daa ja après ja bi bi moom maas nañ ko daal bu am shadda moo ci tegu ak haa yaay maas daa bi ak haa daa bu am shadda bi ak haa bi shay shay tegu ci après shay bi xaa xaa tegu ci xaa boobu yaa koy maas kabi raa bi tegu ci raa bi yaa koy maas shay xaa ci yaa koy maas kabi raa bi ci yaa koy maas loolu mooy Zayd de maamam ab màgget bu mag la bu mage moom màgget bu mage la moom léegi yaa koy maas non seulement maas mais nga wone fan façon xabar moo fi am nga numéroté leen fi ñuy jeexale aarib maalaw nu ahmar inrabal li nga xam ne dafa nekk en rouge monde alxuraan bi a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bokk na nag li gën neex ci téere bi mooy ni ngeen ko gisee presque kii yam yépp alxuraan la koy indi ndax lan mooy objectif bi ak i xadiis yu daanaka exercice du ñëw wala muy jox exemple lu dul dina indi lool gis ngeen c'est l'objectif ñu nekk fi rek sawaay di indi wax yoo xam ne wax yu kenn xamul fu mu tëru même bu dee jub na jëlal alxuraan lan moo ko gën a féete kaw ba'd a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim arbaabun mutafarriquuna xayrun a arbaabun mutafarriquuna xayrun amillaahu alwaahidu alqahhaar a arbaabun mutafarriquuna xayrun am illaahu alwaaxidu alqahhaar la seydina yuusuf ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam waxoon a arbaabun yaa sëñ a arbaabun dee yéen sama mbokk yow mbokk yi nga xam ne ñun ñoo bokk de nekk ci kaso bi a arbaabun ndax de ndax de ay yàlla yoo xam ne mutafarriquuna dañoo tasaaroo ji di di fa dolo de kii wa yor yàllaay kii ji voyage yi ay ndox mi yàllaay yu leen dañoo taxa dañoo taxas dañoo taqale ko ay yàlla fii yàlla xayru ndax loolu moo gën am wala boog allahu buur yàlla bi nga xam ne alwaaxidu kenn la alqahaar noot ñépp ah ay xam nga ne ñu lay yemoon léegi lan moo fi nekk aaruj a arbaabun mutafarriquuna xayrun loolu ngay inra a arbaabun mutafarriquuna xayrun ngay inra bi ñu tegu beneen yi yëpp sax ay aaya alxuraan bi si tegu baax a'uuzu billaahi mina shaytaani mina rajiim walillaahi junuudu samaawaati wal walillaahi junuudu samaawaati wal ard walillaahi te wa junuudu soldaari as-samaawaati asamaani wal ardi ak suuf léegi walillaahi junuudu lillaahi boog lillaahi junuudu lool ngay inraab léegi bi ci mujj haadaani buur yàlla moomoom soldaari asamaan bi ci tegu ba'd a'uuzu billaahi mina rajiim haadaani xasmaani ixtasamu fi rabbihim haadaani ñaar ñii de xasmaani ñaar la ñoo xamante ne dañuy xëccoo xasmaani ñaari xuloo waale ixtasamu dañoo xuloo fii rabbim yi seen mbiru boroom dàgge léegi lan ngay i'rab fii haadaani xasmaani moom ngay i'rab moo ci nekk en rouge pour bii di ñëw haadaani xasmaani kon foofu la ñuy yem te fara yem gis nga gudd na de insha allah foofu la ñuy yem bii di ñëw ñu gis kaana wa axawaatuha ndax mubtada ak xabar boo ko xasee gis léegi da dugg ci yi ñuy def seen kanam kaana wa axawaatuha insha allah moom lañu war a gis muy nekkoon na